<laughs> te loolu la tamit sariya digle hein léegi bi mu demee noonu <laughs> abu euh, Abdallah mi Jaafar di ko dóor di dóor ba mat quarante Seydina Ali na fa arrêté ne ko ndax yonent bi alayhi salaatu wassalaam dóor na quarante la dóor ci ku naan sàngara Seydina Abu Bakar quarante la dóor tamit ci naan sàngara ne kanta Seydina Omar moom dóor na quatre-vingts mu nag sunna waaye man lii nii yem ci quarante yi ahabbu ilayya moom moom laa gën a sopp man Seydina Ali waaw ci kaw ñii ne bu ngeen nee ci nettali bi ngeen nettali ci tam nekk ci Muwatta bu imaamu Malik rahimahullah que ne Seydina Ali moo ne woon Seydina euh, Omar bi mu leen dajalee radiyallahu anhuma moo Seydina Abdourahman ibn Awf te waa ji ki naankatu sàngara bi day perdre la tête léegi di wax lu ko neex ci làmmiñam bu ko defee muy saaga nit ñi di ŋàññ nii ah di mbëllee ñii di leen saaga di yàq deru ñii comme nag nañ ko def quatre-vingts dañ naan waaw même loolu buñ jàppee ne am na même bu dee am na ñu naan boo loolu nekk li boobu est-ce que dëgër na <laughs> mais nañ jàpp ne dëgër na ñoom ñu ne même buñ jàppee ne dëgër na ilaa sallam naa mooy Seydina Ali loolu xalaatam loolu mais mujj gi dellu na ci ba ne lii ahabbu ilayya moo gën ci moom laa gën a sopp kon kay kooku tamit nee xalifa te lii neewuloon xalifa yaakaar nga ne kon dóor na quatre-vingt kon ñu ne kon lii daal day wane ne ijmaa amu fi ginnaaw gi te lii mooy li gën a dëgër te dafa wëy waaw waaw kon nag mbir maa ko insha allahu taala daal affaire bi moo tax euh, euh, li gën a lëng amaana insha allah mooy wax bii Shafi'i yi wax te ne quarante naankatu sàngara quarante ku lañ koy dóor ku jàpp it lële que Seydina Omar ndax daa dajale saxaaba yi ijma ñu dajaloo ceeg yooyu te ñoom bi ñu dëppoo te yonent bi alayhi salaatu salaam nee na laa tajtama ummati ala dalaala sama xeet du ñu euh, dëppoo ci sànkute dañ naa waaw Seydina Ali wax na ko kullun sunna lii la sunna la waaye li ko gënal mooy li yonent bi alayhi salaatu def ak Seydina Abu Bakar te Seydina Omar defoon ko njaal beenu xilaafaam te moom itam ci loolu la dellu loolu la wax Seydina Abdallah ibn Jaafar ci xilaafa Seydina Usmaan ne ko du quarante ba mu amee mu a continuer mu na ko arrêté te tamit am na lu ñuy wax ne li koy wane mooy Seydina Omar ci boppam dafa woo benn waay ne ko dóoral waa ji waa naan <laughs> waa dafa naan sàngara hein léegi bi nga xamante ne nii waa ji naan na Seydina Omar radiyallahu anhu daal di euh, ne aywa ah ne ne be woo benn waay ne ko acca dóor ko waaw léegi bi nga xamante ne nii ci la ne ko euh, dóor ko kii la doon al-Muti' ibn al-Aswad ne ko boo xëyee na ko dóor Seydina Omar ñëw fekk muy dóor waa ji dóor yu mit kee mu ne ko ñaata ko ko dóor mu ne ko sittiina soixante laa ko dóor mu ne waa ji mu ne waa liñ doon doon ak léegi arrêté yow jëlal yar bi nga fay <laughs> fayul vingt <laughs> léegi ñii dañu ne vingt yooyu muy wax mooy vingt yu ëpp yi mu ko dóor da ne ko fay ko ndax warulu ko woon a dóor <laughs> am ñu ne non non non du loolu ah non du loolu ah loolu moo tax. Euh, Shafi'i yi ku mel ni al imaam al Bayhaqi rahimahullah mu ne kon loolu dañ ciy xame ne quarante yi ci Seydina Omar di wax loolu du pen loolu tansiir la waaw parce dafa gis ne gars dañuy soofantal affaire bi mu daal di ciy dolli waaw kon loolu mais Shafi'i yi rahmatullah comme euh, imaam Bayhaqi am na ñu naan la non de toute façon comme li nga waxoon jotaay bee génn pen li yonent bay saa saa waxoon ne bu ñu dóoree ama bi. bu njaaloowee teg leen ko pen bi te bu ko kenn ah wala yusarrib waaw wala yusarrib alayha te bu ko kenn wax wax yu ñagas mooy pen bi daal kese nga ko war a teg waroo koo teg leneen ta'zir beneen affaire la mooy loo xamante ne pen amu ci waaye daal ala kulli xaal ala kulli xaal insha allahu li gën lëng mooy li nga xamante ne nii moom la moom la Shafi'iyya yi wax que ne quarante la wallahu taala alam mooy quarante ku ñeent fukki yar la ñuy dóor naan katu sàngara bi euh, wallahu alam kon nag bu ne léegi nan lañ koy dóore wax nañ la ko sànq masala bopp Shafi'iyya yi rahmatullah alayhim dañ le loolu li hadith bii ak yi mel ni moom hadith yi naa Anas ak yeneen ak yeneen dañ ci xame ne kon dóor bi ay man na nekk ay dàll man na nekk ay yére mën na nekk loxo man na ne obligé mu nekk bu yar waa jumhur ne yar la waaye insha allahu taala loolu it ñu wax mooy li gën a dëgër waaw mooy bu ñu dóoree ay dàll ay loxo ay kii ba mat quarante jeex na waa ji dañ koy bàyyi kon mu ne kon moo tax mu ne fa minna daaribu Seydina Abu Hurayra mu ne fa minna daaribu bu yadi am na ñu doon dóore seen loxo wa daaribu bi naali ñii di dóori seen dàll wa daaribu bi saw ñii di dóori seen yére waaw kon kay lool mooy tegtal bu leer muy wane ne kon loolu doy na ci sëkk waaw obligé mu nekk ab yar boo xamante ne moom la ñuy bàcc waaji waaw waaw moo tax Seydina Anas ne jalada an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam fi al-xamri bil-jariid wan-ni'aal wa jalada Abu Bakr arba'iin waaw mu ne jalada dóor na de annabiyu mooy digle nañu dóor ah fil xamri ci wàllu sallallahu alayhi wa ci wàllu sàngara ku naan sàngara bil jar yi di ci ay caru garab ay branche u garab car car yi comme caru tàndarma yi wan aali ak dàll yi carax yi wa jalada abu bakrin ak seyna abu bakar na ko noon arba'i euh, arba'i na quarante kon lii lépp dafa leer que kon affaire bi lii la ah Eh, Seydina Uqbat ibn al-Harith eh, moom itam noonee an-Nawfali bokkoon ci waa Quraysh moom tamit loolu la wax ne utiya bin Nu'aymaan aw bin Nu'aymaan mu ne indi nañ an Nu'aymaan miñ la doon wax sànq ne daa doon reetaan loo Yonent am wala doom ji moo tax net am na nett doom dañ ne doom ji la am yu ne moom la ku ci nekk ci ñoom ñaar eh, moom xawoon nañ ko daal na borom bi nattoo woon na ko eh, muy ñaan sangara bañ koy indi di ko dóor wa huwa sakran fekk nag mu nekkoon koo xamante ni nii dafa màndi waaw dafa fa shaqqa alayhi wa amara min man fil bayt waaw an fa darabuhu bil jarid wan ni'al wa kuntu fi man daraba mu ne neena mu digle ñu dóor ko mu ne am na ñu ko doon dóor ak ay cari garab ñii ay dàll kon lii lépp c'est pour wax lan te ma ne loolu doy na ci sëkk waaw loolu moom da cee doy sëkk wallahu taala alam kon léegi nag hein ginnaaw lii kon ko gis nañ dóor yi mu ne yonent bari saar saar nag fa lam sarafa léegi ñu ko dóoree pare waa ji di dem <laughs> falamma nsarafa qaala ba'dul qawmi lenn ci ña fa newoon ne ah am na riwaay yu ne Seydina Omar mii la moom moo ko wax ne axzaaka Allahu <laughs> yal na la borom bi gàcceel rek gisoon nañ moom ci riwaayam li mu wax mu ne dafa am denn fa fa qaala rajulun min al qawmi allahumma al'anhu maa akthara maa yu'taa bi borom bi yal na nga ko rek kii aka bari luñ ko fi indi way eh, man kii jaaxal na ma rek xoolal lu bari liñ la fi indi ah <laughs> kon yonent bay saa tere leen ne laa taqulu hakada bu leen wax loolu dañ ci xamee ne kilifa waroom xam-xam bi bu nee foo xam ne ñu ngi wax lu demewul loo xam ne du waxin waruñoo wax loolu mu corriger ka nga xam ne moo ko wax ca saase bu gisee ne ci saase moo gën waaw bu gisee ne mu yéexe ko ndax yeneeni raison tamit mu daal di koy yéexe ba yeneeni ba yeneeni raison waaw ba yeneeni raison léegi kon mu ngi noonale waaye yonent bi alayhi salaam kon fii mu daal di leen tere ne leen déet bu leen wax loolu waaw loolu yar la diine joo xam ne amul bul def amul njariñ waaw nañ leen bokk jaamu yàlla te kenn du waxante sa bokk jullit bu def lu dul noonu dara mu nekk mu daa xanaa googu di raggalante gannaaw loolu amul njariñ waaw waaw kooku doxawul wal asri innal insana la fi xusr illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr waaw loolu nag kon loolu mooy li nga xamante ne nii moo ci am bon attention euh, ki na nag Seydina Omar di waaye beneen na Seydina Omar la loolu al moo ko solo loolu dama ko fàtte woon a wax <laughs> al-Waaqidi Muhammad ibn Umar ibn Waaqid al-Waaqidi Abu Umar ah <laughs> borom xam-xamu siira la mais matruk la ay li naan ay waxam jarba dàq ganaar ah léegi eh, yonent bi alayhi salaatu wassalaam kon le fait que mu leen bu leen ko def kon mooy digle lii suñu borom ne war na ci dundug yonent bi alayhi salaatu ci jamono ci tàkkusaan këne nit ki inna insaana la fii xus nit ki mu ngi ci pertaange lu dul ñi nga xam ne ñoo gëm yàlla tey jëf jëf yu baax te ñuy dénkante dëgg di déggante muñ waaw mooy déggante dëgg boog nag mooy waral boo gisee ko def lu dul noonu benn état d'âme dara warulaa bloqué ci nga wax ko nit ki du ne ah parce kat moom ci taalibe yi moo ma ciy defal nangam nàngam a nangam déedéet loolu ak li wax ko dëgg amul benn lien waaw kon nag mu ngi noonu la léegi nag bi nga xamante ne loolu am na yonent bi alayhi salaatu wasalaam kon ne leen bu leen ko def bu leen ko wax loolu laa taqulu wa kaza alhamdulilah la tu'inu alayhi shaytaan bu leen jàppale shaytaane ci kawam waaw bu leen jàppale shaytaane ci kawam ndax kat fa wallahi mu waat waaw waat na la tu'inu alayhi shaytaan walla lii fii kese la ci hadith Seydina Omar bi la ne man xawma lu dul ne dafa sopp yàlla ak yeneen taam alayhi salaatu wassalaam laa ilaha illa allah ñu xamante ne kon ndegete nit nit nit di def bàkkaar bu rëy ndax naan sàngar bàkkaar bu mag la parce que bépp bàkkaar boo xam ne dafa am pen borom bi da cee digle ne ku def lii teg leen ko daan loolu loolu façon bàkkaar bu mag la comme ni comme Ibnu Abbas wala mu amub rëbbaate wala boo mu am seen boo xam ne fii ci àddina wala alaaxira wala mu am laana ak yu noonu yàlla rëbb na yu noonu diw ko def lii wala ko def lool loolu la ñuy xamee ne lii bàkkaar bu mag la te lii nii bokk na ci am na pen daan bu ci yàlla teg kon malgré loolu le hein loolu yonent bi alayhi salaatu wa salaam bi ko gaa yi naree bi ko wax lu lu lu dul noonu mu ne bu leen ko ko wax man ma waaw riwaaye Seydina Omar xadiis Seydina Omar lu dul ne dafa sopp yàlla dafa sopp yonentam sallallahu alayhi wa sallam kon ci la ñuy xame ne mooy ne def ay bakkaar yu mag opposé kon kooku day wanante ne kooku manula sopp yàlla day wane ne soppul yàlla soppul yonentam alayhi salaatu wa salaam déedéet mooy li la wax mën na nekk comme liñ gisoon xadiis biñ gisoon keroog kene yonent bi alayhi salaatu salaam euh, bu imaamu Tabaraani bi bu Mawlaana Ibn Abbaas bi mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam nee na amul kenn ku dul ne am na bàkkaar boo xam ne léeg-léeg mu def ko walla boog da ciy sax même bu dee neexu ko ba ni muy joteeg ba mu ni muy <laughs> génne àddina <laughs> waaw waaye nag jullit bi idaa zukkira zakar bu ko ta fàttalee muy def lu dul noonu mu jàjju daal di fàttaliku bàyyi loolu ah ba keroog rek boroom bi di ko seetaanaat mu tombe wàcc waaw am rumeur lay am saa su ne ci bàkkaar boobule waaw kon loolu sopp euh, bul gis nit di def bàkkaar bu mag nga ne waa soppul yàlla gis waa ndaw suy meesu rek nga ne kii bëggul yàlla bëggul yonent bi saa saam déedéet yaa ngi yaa ngi juum de yaa ngi juum de waaw yaa ngi juum de waaw voilà <laughs> gis waa xamante ne nii fii mu ne. ah moom day lekk daa lekk al day lekk alal ju dagarul rek nga ne kii bëggul yàlla bëggul yonent bi alei saa salaam non bul wax loolu parce que lu affaire xol la yàllaa ko xam te lii dañ ci xame ne li nga xam ne moom la lenn ci ahlul bidai wal ahwaa yi di wax naaru xawaari jeeg façon yooyu nga xam ne murtakibul kabira day dem safara te fa lay sax kooku loolu du wax ju yub waaw waaw yéeféer te kooku moom de toute façon hein looloo koy dal loolu demewul noonu parce que rentement sar sam bu doon loolu du ñaanal du ne waa ji xamul ci moom du tere ñu ñu ñu premièrement ñu daal di koy rëbb ba pare ne bu leen dimbali seytaane ci seen mbokk te bu leen ko wax lii ba pare ne man xawuma lu dul ne ah moom daa maa alimtu annahu yuhibbu fa wallahi waat ci lu dul ne dafa sopp yàlla dafa sopp ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam kon nag mu ngi noonu le kon lii ci gàttal moo jëm ci suñu xadiis bi wallahu taala alam léegi bon keroog am na am na kii bu ma bu ma xalaatoon demoon ba koy wax bi ma lay wax xadiis bële mooy waa ji nga xamante ne nii euh, li ma woon a wax mooy ki nga xam ne dafa naan xam nga dafa am yoon ay xadiis yoo xam ne yonent bi sallallahu alayhi dana ki nga xam ne daa naan sàngara dóor leen ko bu naanaatee ngeen dóor ko bu naanaatee ngeen dóor ko ñeenteel bi ngeen rey ko loolay xadiis la yoo xam ne yu la Ibnu Umar soloon na ko ñoom Seydina Jaabir ak ñeneen ak ñeneen ñu bari ci saxaaba yi mais comme la imaamu euh, euh, Shaafi'i wax après ñoom imaamu Tirmidhi ak borom xam-xam yi dañ ne xadiis yi moom même bu dee seen càllale wér na gisuñu ci borom xam-xam yi lii moom kenn doxalu ko waaw te loolu li koy wane mooy xadiis bi nga xam ne yeneen timay saa saa ëndil nañ ko Seydina Jaabir wax naan gatu sàngara mu dóor ko ñu indiwaat ko mu dóor ko ñu indiwaat ko mu dóor ko buñ ko indiwaatee euh, euh, rayu ko ah voilà mu ngi noonu kon nag loolu wane ne kon ci gàttal loolu dañ koo yëkkati waaw moo tax wala euh, euh, al imaamu Tirmidi ne laa na'lamu bayna ahli al-ilmi fii haadha ixtilaafan fil qadiimi wal hadiis man de xaw ma ci mbir mii que ne kenn dootu euh, du ñu dóor doq ki nga xamante ne mooy naankatu sàngara bi bu ñaanee ñetti yoon ñu dóor ko ñetti yoon ñeenteel bi nañ ko faat loolu moom xaw ma ci ci ku jiitu wala ku mujj ci boroom xam-xam yi ak wuute kon nag mu ngi noonu Euh, am nañ ñu ne bon loolu noonu yonent may sa saam c'était pour genre menace la ngir ki nga xam ne mooy naankatu sàngara bi mais tekkiwul ne dañ forcément dañ koo war a faat loolu moo tax euh, hadith naa Jaabir bi nga tudd léegi kene ki nga xamante ne nii dafa ñëwoon naan ñu dóor ko ñu naanaat mu naanaat ñu dóor ko mu naanaat ñu dóor ko ba mu ñeentee kenn ñu faatu ko loolu day wane ne kon loolu mooy lëli c'était menace la rek boo xam ne yonent bi alayhi salaatu salaam loolu la bu ko defee nit ki bu xamee ne é eh, man de sawaay yéé eh, bu ma fi naanaatee tem ñu faat ma dina tax mu bàyyi kon loolu mooy li nga xamante ne ni insha allahu taala moo am ci suñu xadis bi léegi nga ne ma eh, nga ne ma waa léegi mais lii ba lëkkaale la am ak suñu bunt bi te mooy xadiis bu mujj ñu ne la lëkkaale bi ci bunt bi nga xam ne mooy suturaal awraay way jullit yi ak bañ ngay leer di di siiwal seenu ayib ci loo xam ne ah, du nécessité ko waral lu man da ñàkk dañ naan leer na ci xadiis bi mooy ñii nga xamante ne nii dañ doon rëbb ah, naan ahzakallah yal na la borom bi gàcceel yonent mi alay saa saam ne noo waaw ndax wax jooju mën na siiw waaw ahzaaka allah mu ne déedéet laa tu'in la la taqulu hakaza la tu'inu alayhi shaytaan waaw te suturaal sa jullit bokk na ci nga bañ koo jàppale ci kaw shaytaane waaw waaw nga bañ koo jàppale ci kaw ki nga xam ne mooy iblisul la'in alayhi laanatullah mooy nga bañ koo jàppale suturaal ko maa daama ne boroom gëm yàlla la parce que kii yonent bi alayhi salaatu wassalaam ci boppam moo xam ne ne malgré bakkaar yi muy def euh, loolu euh, génnewu ko ci daairatul islam te tamit euh, dañ cee xam ne ne mooy saxaaba yi gis nga comme liñ la fi biñ leen doon dóor a gis kon loolu ab lëkkaali la ak suñu bunt bi taay it bala ñu jeexal bokk na ñu ciy jànge moo yonent bi saa salaam li nga xam ne noonu lay fexe mooy nii bon ci saxaaba yi loolu lañ doon wax euh, sama xel lañ ciy doon génn comme niñ gisoon ca njaal beenu téere ba suñu boroom tabaaraka wa taala daf leen a melal li nga xam ne société musulmane yi ak nit ñi ni ñuy dunde noonu la leen melal ngir ñuy def yoo xam ne àtte yi di wàcc tax àtte yi di wàcc moo tax nga gisoon ci ñoo xam ne dañ doon def ay bàkkaar jamono yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñii di naan sàngara ñii di naan sàngara ñii di ñii di naan sàngara ñii di njaaloo ak yooyu ñu leen di ñu ñëw tamit di ñu wan xeet wi këne def yu mel nii génnewula ci lislaam waaye def yu mel nii nga ñëw ñu teg la daan boobu loolu bokk na ci màndargam gëm yàlla bu mat sëkk bu nit ci gëm yàlla waaw te tamit day tax ñu mën tëralal xeet wi seen sarian ndax borom bi bu leen defoon ay malaaka ñoom ñëpp ah nga xam ne laa ya'suuna allaha ma amarahum wa yaf'aluuna ma yu'maruun ñoom duñu mooy yàlla lim leen digal loo kese mooy ñun duñu leen jàppe modèle dañ naan ñii duñu suñu royukaay non ñii duñu suñu royukaay ah waaw yow gars yi wax naa la ay contre modèle la ñuy jël naan kii kenn manu koo roy wala ñoo xamante ne ñoom sax leen tane nan ngay xalaat <laughs> voilà yooyu yëpp mooy suñu borom boo leen melal nii waaw ñuy feeñoo nu nekk nag ñi nga xam ne société yi noonu lay demee dañuy xam ne tamit société nii la waaw nit lu mu baax baax mën naa am tarxiis def loo xam ne kabira la waaw waaye loolu lépp nag génnewu ko ci lislaam sottiwul ri xëccul rikkiwul ci xolam sopp yàlla sopp yonentam alayhi salaatu wassalaam liñ doon wax sànq bokk na liñ ciy jàng mooy expression yi yonent bi alayhi salaatu wassalaam di utiliser ngir le fait que ñi nga xam ne ñoo def lu dul noonu ñu bañ leen di ŋàññ bañ leen di ŋàññ ak ayibal te loolu bokk na li gën a tax buñ ki ki def loolu bu gisee gaa yi nar koo ŋàññ njiit bi ne déet bu leen ko def loolu mën naa gina mën a tax ah moom mu bàyyi li nga xam ne mooy bàkkaar boo bële waaw kon nag ah loolu lépp lu ama am solo la nit ki bum jàppale ki nga xamante ne mooy seytaane ci kaw mbokkam ah bum jàppale seytaane ci kaw mbokkam te lool bokk na ci li nga xam ne mooy façon suturaal bu mag a mag a mag la waaw waaye bañ di feeñal ay ayibam banaan ko ahzaaka allah taalama utiika bi ah bari na luñ la fi indiwaay kon nag mu ngi noonu kon ci kaw noonu nag ci lañ jeexal bunt bi walillahi alhamdu wal minna ci bunt bii nga xamante ne nii njariñam rëy la même bu dee ne xadiis yi ci ne gàtt na waaye lu rëy rëy garab gi kon nag mu ngi noonu yal nañu borom bi may ñuy suturaal awraay suñu mbokk yi mooy suñu awra waaye di su bañ ko di divulguer ku ci yàlla nattoo nga gis lu sa mbokku julli di def lu dul noonu nga xam ne boroom bi wanu la ko ngir nga dem di ko ex di ko wax feneen wala di ko tas feneen waaye dala ko jox li yab lu wakk dala ko wan leeral la ayib gi nekk ci moom ngir ngir mu dal di lay nattu xool ndax da ngay bokk ci ñi nga xam ne mën nañu garder secret wala boog mënuñu ko te képp koo xam ne nag wuññi na secret yi bokkam borom bi dina wuññi secret même bu dee ne ci biir këram la ne comme ni ko nent mi alayhi salaatu wassalaam waxe feneen ne yaa ayyuha alladina amanu bi lisaanihim walam yuminu walam yadxul al imaanu fi quluubihim laa tattabi'u awraati almuslimiin fa innahu man yattabi' awraati almuslimiin yattabi' allahu awratahu wa man yattabi' allahu awratahu yafdahuhu walaw kaana fi qa'ri daari aw kama qaal alayhi salatu wassalam mu ne yéen ñi nga xamante ne nii yéen dafa yéeg ci kaw minbar bi dafa yéeg ci kaw minbar bi moom alayhi salatu wassalam mer mer ne yéen ñi nga xamante ne nii kat yéen a gëm ci seen làmmeñ yi seen gëm yàlla yépp ci làmmeñ mi la wal iyaazu billah am na nit ñoo xam ne noonu lañ mel seen ngëm yàlla ci làmmiñ la mooy ci wax bu ñu waxee nga ne ëskay bu ñu jëfee nga ne cambay waaw salte na waaw mu ne ñooñu nga xam ne boo leen déggee rek naan kii ginu leen kenn ginu leen a gëm te loolu jikkoy naafiq dëgg na ko yuzhiruna al al al al salih ah dañuy feeñal lu rafet wa yudmiruna at-talih ba pare di nëbb ci seen biir lu ñaaw li nga xam ne moom lañ nekk mu ne yéen ñi nga xamante ne nii nag yéen ñi nga xamante ne nii da a gëm ci seen làmmiñ aman naa kese la wax waaw naan ñoo gëm ñoo nàngam walam yadxulul imaanu fi qulubihim ta dëgg dëgg ngëm yàlla duggul ci seen xol yéen laay waxal man rasulullah sallallahu alayhi wa sallam la maa ngi leen di artu di leen mettre en garde di leen mooy te nakuloo ngeen di topp awratil muslimin awraay way ngëm yàlla yi foo xëye yaa ngi xool sikkus as ngëm yàlla sikkus ay gëm yàlla la lañ def di xool scoop ñoo doxoon ma ne la suñu jamono ji ñu nekk li ñu naan méccam journalisme boo ko deful ci yoon di traquer que des faits ya loo ngay jaay duy papier yow xam nga ne am nga problème wala nga yor sa journal boo xam ne sa journalu bopp la wala di alimenter sa chaîne YouTube faits divers yoo xam ne yàkkamti nga moyen de ku la waay wax ak yu mel noonu nga daal di nettali tas di wër sax nit ñi mel ni ay détective di wër di leen wër nga xam ne di wër rek di traquer lu ñu feccalee seeni clavier seeni papier ngir mën a jaay ngir mën a dund ci loolu wal iyaadu billah dëkk yàq der jàpp ne loolu mooy sa gagne-pain def ko gagne-pain comme que métier léegi daa war a dagan déedéet yàq der manu la nekk métier mu dagan wax ci deru nit ñi loo xamante ne nii dara leeru la te sa métier bu dee journaliste sa amoon na quand même benn benn benn benn benn déontologie boo waroon a àndal waaye loolu lu ma luñ luñ ko yëkkati yëkkati di gën a màgg mooy li yonent bi alayhi salaam li alquran jàngale yaa ayyuhal ladina amanu in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu waaw loolu mooy bi gën a te bu dee jullit boobu ngay teg sa kanam amoo droit di wax ci deru kenn ci loo xam ne amoo ci preuve même boo amee preuve muy lu ñaaw amoo droit feeñal ki nga am droit feeñal ko illa li darura bi imaamu Nawawi doon wax mooy comme biñ gisoon njaalookat bu jigéen bi nga xam ne boo koy jaay dangaa war a wax ban ayib la am waaw te ayib bi ngay wax mooy bi feeñ bi nga xam ne moom lay def ñu koy bi nga xam ne nëbbu ko mais doo ñëw di ko génneel loo xamante ne ni moom feeñalu ko te tamit yow kese la ko boroom bi wan amoo droit dem di ko wax feneen waaw léegi mu ne kon bu leen topp la tattabi'u yéen ñooñu la tattabi'u bu leen topp awraatil muslimiin waaw awraay way ngëm yàlla yi naan noo ñoom oustaz moom foog ma traquer leen utub détective fayal leen xool seeni dugg ko génn ko waa waaw ngir lan ma ma ma ma ma ma ma bett ko en défaut bu ko defee nag ma jël ñu fotool ma ko waaw waaw yow gis oustaz di dawal ak otoom nga daal di koy traquer wala waa ji benn waay boo xam ne ñépp baax lañ ko xam waaw nga ut détective privé wala nga defal ko sa bopp di ko topp nag di xool fu mu defe benn erreur ba nga tas ko muy dawal ba wàcc arrêté ci benn kesku pied mi nga taxaw nëlee ndax da ngay xaw a sori mu jël xaalis jox waa ji <laughs> mu jël xaalis jox waa ji am lu mu ko jox ay weccet rek dem rek waa ji ko kay ak fi ñu bind logo pure yooyu rek waa wane gannaaw nekk j'ai gagné am naa am naa un gros poisson kay waaw dem nag tas à la une waaw ana ki ñu naan ci loterie daa xaram <laughs> ñu wane ko fañ sawaay bu nekk de de de kees kees ku loterie bi fi ñuy perte muñ uti ji pied bi nii fas yeeg yooyu ñu gis ko muy jokkalanteeg waa ji waaw te waroon ngaa am sa en tànk que bokku jullit boo gisee muy def lu mel noonu da ngaa lu imaamu Maalik waxoon sa bokku jullit bu defee loo xam ne lu dul noonu la ci biti waaye am na quatre vingt dix pour cent wu liñ ko mën a interpréter gëndalee yépp mooy du lu baax mais mu am benn kese bu baax boo ko mën a gindalee boo ko mën a interpréter jëlal bu baax boobu ngay rafet njort ci moom au lieu waa ji ne doo amaana daa dem ba fii ko ne daa waroon a am weccet mu mu mu sëgg mu mu laaj waa ji man nga maa wecc loolu lépp ko mu ne léegi moom mu defe ko noo xam ne moom da doon jël da doon jouer te da koy nëbb xoolal bi dem ba ci àll bi quoi waaw walla iyaazu billaah nga jàppe loolu jàpp ne loolu mooy sëg dund waaw yow xam nga soxtu ngay lekk waaw sa sa li ngay dunde dara dagam te deru nit ñi ah poson la de poson la de waaw laa yaxtab wala yaxtab ba'dukum ba'da de waaw a yuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fa karihtumuh oh bu kenn ci yéen bi lekk suuxu moroomam waaw wax ju ñaaw ji nga koy wax jëw ji nga koy jëw di topp awraam di ko di ko di ko yaa ngi doxal lool waaw mu ne kon laa tattabi'u awratil ayibu way ngëm yàlla yi de fa innahu man yattabi awrata axi awratal muslimin képp koo xam ne topp nga awraay way ngëm yàlla yi wa topp ah kooku de ne xam ne borom bi tabaraka wa dina topp awraam mooy dina ko topp ta wa man yattabi la awrata te borom bi nag topp say awra say ñaaw moom <laughs> ay yow loolu xam nga ne waaye saa yow yàqu nga yàqu dina ko gàcceel walaw fee qaare dere même bu dee ne biir këram la nekk biir néegam la nekk borom bi dina ko gàcceel ci devant tout le monde ala tahta uyunil alamin kon nag mu ngi noonu loolu la yeneen ci bari saa saa wax kon ama am solo la lu dangereux di tas awraay jullit ñi def ko métier rawatina ak tamit même ki ko deful métier ak la tas yow nga koy publier di ko wasaare bokk nga ci ñi nga xamante ne yow kanaal yi nga xam ne canaux yi nga xam ne Iblis dalaa yépp xam na ne amoo fulla moo tax yow la tànn ba mu bëggee lu bon li siiw ci yow la jaar nga nangu ko